comme ni ñu ko digge woon ci jotaay bii ñu wee suñu war a continuer ginnaaw bi nga xam ne ci lañu jeexal mbëmbëstal mi muy introduction bi ci téere bi nii di masaalikul jinaan loolu sëriñ bi ci boppam radiyallahu anhu waxoon na ko ca ba muy njàlbeenu téere ba newoon abwaabuhu thalathatun wa qablaha shay'un muqaddamun faraa'i kullaha awwaluha fi dikri bayna alxalqi adana wa tafsilan wa bayna alxaqi mu ngi noonu le mu ne woon abwaabuhu téere bii nii bunt ya salaasatun ñett la wa qablaha lu ko jiitu nag ñetti bunt yoo yële shay'un mbir muqaddamun lees jiital muy muqaddima bi faraa'i wattul kullaha mbooleem seen mu waxoon awwaluha bi ci jëkku fi dikri bayna alxalqi mooy tudd ci li nga xam ne moo nekk diggante mbindeef euh, yi léegi nag moo tax al baabul ci lañuy dugg nii voilà léegi nag te moom la waxoon bi muy jeexal bi weesu hunantaha muqaddamul kitaabi fal nansarif li awwalil abwaabi mu ne woon fii la jeexe li ñu jiitaloon ci téere bi kon nag nañu wëlbatiku te dem wëy jëm ci bunt bu njëkk bi léegi nag al baabu mooy bunt baabun mooy lépp loo xam ne fa ngay jaar ngir dugg euh, ci bërëb lépp lu lay jokkale ci bërëb di la yóbbu ci euh, ab ab foo xam ne fa nga war a dugg loolu la ñuy woowe baab boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim ñoom dañoo seen téere yi dañ koy def noonu entre ay abwaab nga gis baabun abwaab mooy euh, li nga xamante ne nii Euh, mooy mooy mooy mooy pluriel bi mooy lu bari li voilà loolu mooy lu bari li waaye euh, baabun mooy benn voilà moo tax suñu boroom du dugguwaay yooyu moo taxoon mu doon wax ca suuratul baqara doon wax naan watul buyuuta min abwaabiha dee leen dikke bunt yi euh, kër yi di jaar ci bunt yi voilà bu kenn ñëw fekk kilifa nga bëgg koo tegg ci këram wala koo xam ne cim réew moom lañ fa teg wala cim gox nga ñëw bëgg fee def sa mbir yoo xam ne warul woon a ñàkk mu yëg ko nga bëgg ko fee ñëw ba lijjanti ko fii wala ci kër gi koo xamante ne bëgg fee teggi boroom kër gi jaar ci soxna seeki doomam ba lijjanti fi loo xam ne il fallait moom mu yëg ko loolu noonu ak fumiste lu tudd ak yàqaku gi waaye ba jiibaako grim ak rambaaj suñu boroom nee na day leen dikke buntu yi watul buyuta min abwaabiha di jaar ci buntu ya boroom xam-xam yi nag lii ay buntu la yoo xam ne ci ngay jaar ngir mën a agsi ci seen dugg ci seen téere yi waaw baabun buntu faslun ab pàcc xam nga faslun day tekki eh, ab ab ab ab saal waaw comme classe bi nga xam ne moom la eh, xale yi di jànge boo duggee ci buntu école bi daa am nag yoo xam ne ay ay saal yoo xam ne ca ngay jànge di dem faslun ah yu mel noo le nga xam ne bu ci nekk rek boo ko ubbee da nga cay gis lu yaatu ci li nga xamante ne nii mooy li boroom téere bi bëgg nag nga gis ko fii sëriñ bi ne albaabul awwal mu ne bunt bu njëkk bi fil xalqi di wax ci fi boroom bi tabaaraka wa taala léegi nag mbindeef yoo yële ak naka la cam si nga xamante ne nii murit bi nga xamante ne nii ki nam dem ci boroomam moom naka lay jëflanteek ñoom ak naka la leen di lay moytoo yenn yi ci yoo yële ci mbindeef yoo yële léegi nag sëriñ bi di tàmbale mu ne eh, <coughs> kon sëriñ bi radiyallahu taala anhu wa ardaahu di tàmbale mu ne i'lam waqaana allahu kulla mahlaki waqaadanaa turan li xayril maslaki an altifaata aabidina lil xalqi yaxjubu baynahu wa bayna alxaqi noonu la ko tàmbalee mu ne i'lam xamal waaye mu def mise en opposition mooy dane la xamal laata naan la lan nga lan la bëgg nga xam ko mu ne mu dugal fa ak ñaan waqaana allahu kulla mahlaki yal nañu borom bi fegal yal nañu moytul nañu moytuloo daal di ñuy aar daal di ñuy fegal moom borom bi allahu kulla mahlaki lépp loo xam ne moom day alka day alakaate rek lépp loo xam ne boo ko toppee wala nga def ko dalay jural ak alkade yal nañu ko borom bi fegal naa te yal nañu wommat turan mbooleem seen ñun li xayril maslaki ci gënu dugguwaay muy diine gii nga xam ne moom la fi indi ñu defe ko moom ni mu ko nam ne moom borom bi tabaraka wa taala yal nañu wommat ñun ñépp jëme ñu ci li nga xam ne mooy gën ji sóobuwaay gën ji dugguwaay léegi nag bi mu la nee kon i'lam kon da cee dugal ñaan gi bi mu nee kon i'lam annaltifaata waaw mooy njaal beenu beneen bayt bi mooy xamal ne di geestu ak geestook abidin aji jaamu yàlla lil xalq di geestu jaam yi waaw lu muy def lu nekk mu ngi xool est-ce que nit ñi kontaan nañ ci fàtte boroomam voilà moom bala moo xalaat boroomam nit ñi lay njëkk xalaat yii bu mu ko defee waaw mooy waxuñu la jaam bi bu mu def dara di du du du ñeneen yi yoonam newu ci non dañu ne loolu il faut yàllaa koy jiitu na yàlla képp tax d'abord waaw bu taxee moom leneen lu ñëw mën naa jàll ci gannaaw waaye di xalaat jaam yi di gestu jaam yi ci say mbir say dox say tëdd say lépp loolu mooy indi gistal waaw déggtal ndax dangay xool rek ñoom naka lañ koy bëggeek nan lañuy nan yow sa pareet ngay seet mooy man nan lañ may gisee est-ce que bu ma defee lii ñoom dinañu kontaan même bu dee lay naqar yàlla yow yow pare nga ngir def loolu ngir neex jaam yi mu ne loo gis nga nag yëgal ne di geestu xamal ne di geestu aji jaamu yàlla ji lil xalqi di geestu ci jaamu yàllam ge gi muy def ngir di geestu mbindeef yi loolu yaxjubu baynahu wa bayna al xaq geestoom goo gële mbindeef yi wëllif boroomam day nekk kiiraay yaxjubu day kii day yiir baynahu diggante moom wa bayna xaqi diggante moom ak yàlla mi nga xamante ne nii mooy dëkk al xaq mooy barrière yi gën rëy bii ci la mooy lépp looy def say yow mooy yéene baa baaxul nit ñi daw nit ñi yow ngay xool xooloo yàlla waaw bu yàlla gërëmee dara sax ne la defal waaye nit ñi nga gis ne nit ñi ah loolu de kontaanuñu ci yow nga def li nit ñi bëgg bàyyi li yàlla borom bi bëgg mu neex loolu nag kiiraay la boo xam ne mooy dox diggante jàmbay def loolu la ak diggante boromam bi nga xam ne mooy mooy dëgg léegi nag muy ñëw nag di la limal mbindeefu yàlla yooyu mbindeef yi mu tudde buntu bi baabun fil xalq noonee la ko borom ah, euh, xaatima fi tasawuf wax naa la sëriñ bi li mu def bunt yi ni mu ko tudde noonu la ko tudde faslu yi mu ci def loolu la ci def voilà borom al imaam al yadaali radiyallahu taala anhu wa ardaahu di al yi nii la ko defee moom la njëkk a def baabul awal euh, fil xalqi sëriñ bi di continuer muy lim nag fii li nga xam ne mooy mbindeef yoo yële ak nit ki nan la ci war a def ak ñoom nan la war a doxlanteeg ñoom wa minhumaa wa minhumaa yahwa wa shaytaanu rajiim falya'si kulla minhumaa mu ne wa bokk na ci mbindeef yooyee maa la nga xamante ne ni moom yahwa nit ki da koy bëgg muy bànneexam da ciy am bànneex lool mooy bànneexam lay wax alhawa moom la naan maa yahwa waaw wa maa yantiqu anil hawa hawa boobu moom lay wax nii hawa mbindeefu yàlla la waaw bànneex ci mbindeefu borom bi la bokk waaw mu ne bokk na ci maa yahwa muy loo xam ne nit ki da koy bëgg lool te mu soreek li yàlla bëgg mooy bànneex waaw kooku benn la beneen mbindeef moo xam ne mu ngi fi àddina bi nit ki war a jànkoonteek moom wa shaytaanun rajim shaytaane bi nga xam ne moom lañu jàpp waaw a'udhu billahi al-alim min ash-shaytaani ar-rajim looloo tax suñu boroom yoonal ko fa wa idha qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytaani ar-rajim suñu boroom a wax loolu le allahu akbar mu ne wa idha wa idha qara'ta al-qur'ana boo jàngee alquraan yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fasta'id nanga daw làqu waawow ñaan sa boroom mu musal la aar la ci shaytaane mi nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ne moom la ñu moom lañu génne dàq ko ci péeyub yàlla bi daal di koy jam waaw kon fa ida qara'ta al qur'an te suuratu nahl fasta'id billahi min ash-shaytaani rajim mu ne beneen mbindeef maa ngoongu yi nga xam ne jaam bi na def attention ak moom wa shaytaanu rajim shaytaani mi nga xam ne moom lañu jam fal yansi bu bëggee mucc cam si na moy kullan minhuma ñaar yi ma fi jotalim nii hawan bànneex ak shaytaane na leen moy ñoom ñépp fa yastaqim bu ko defee mu cowooral ci yoonu njub yoonu yonent bi alayhi salaatu wa salaam wallahu ta'ala a'lam